abhari abhari abhari abhari inqitaa abhari min dhalika summ ci poson boobale léegi nag bu ñu continuer bu ñu fi nga xamante ne ni xala ñu yemoon kon yonent bi aleyhi wa salaam noonu la nekke kër sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ba mu fa newee dafa am na yu bari yu fa xew masha allah bari na yu lu lu bari lu fa xew bokk na ci li nga xam ne moom la sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax wal xadiisu qad rawaahu shaykhaan al imaamu al Buxaari raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo wa kadaalika qad rawaahu al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj raxmatullahi alayhima mu jaar ci Ubaydillah ba léegi biñ la waxoon sànq mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ladadna sayyidatuna Aisha mu ne ladadna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fi maradihi fa ja'ala yushiru ilayna an laa taludduuni fa qulna fa qulna karaahatal karaahatul mariid liddawa karaahatul mariid liddawa falammaa afaaqa qaal sallallahu alayhi wa sallam alam anhakum an taludduunii qulnaa karaahiyatal mariid liddawa faqaala laa yabqaa axadun fil bayti illaa ludd wa ana anzur illa al abbaas fa innahu lam yashhadkum waaw waqad rawaahu kadaalika al imaamu Ahmad wa al imaamu bnu Isxaaqa raxmatullaahi alal jamii. mu ne ladadnaa rasuulallah dañu ko loolu mooy lan alla duudu mooy am am ab façon faj la boo xam ne dañ koy daaw médicament la boo xam ne dañ koy seexal ki nga xam ne moo ki feebar buñ koo def nag dañuy làmmiñ bi lañuy xëcc puus ko benn côté bi jël médicament boobu mooy mënoon dañ koy tudd lu ñuy faje dugal ko ci beneen côté bi ci beneen côté bi loolu mooy alladud waaw am ab am médicament la nee na bi nga xam ne nag ci lañ koy def yonent bi alayhi saa salaam fekk affaire bi daf koo sonal mais am na sax benn boo xam ne dañ ne mooy laata muy jóge ne kër Sayyidatu Maymuna la woon laata muy muy mu leen di laaj mooy ba ko mbir mi daanelee metti lool bañ defal ko lool après ci la leen wax ne man dama euh, ci la leen ne ci la leen woo fekk daanaka ñoom ñépp sax ñu nga fa woon mu ne leen léegi damaa bëggoon euh, ngeen bàyyi ma ma nekk kër euh, sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ba kera an umarrada fi bayti Aïsha am na riwaaye yu ne foofu la woon foofu la woon sax foofu la xewe woon mu ne biñ ko koy def yonent mi aleyhi salaatu salaam biñ ko ko bëggee defal mu ngi leen di def signe yushiru ilayna an la taludduuni ne leen déedéet ne leen bu leen ma ko defal mais par parce que mbir mi metti na ba daanaka mu wax ak ñoom sax du manu mais mu ngi leen def signe ne leen déedéet waaye ñoom ñu daal di ne karaahatul karaahatul marid lid dawa noo xam naa yonent ma lay saar lii muy ñuy def signe ne buñ ko ko def mooy li ñu miine rek que ni mooy ku feebar en général mooy bari na ñoo xam ne bu ñu feebaree euh, parce que médicaments yi des fois du neex moo day weex surtout léegi moom bon <laughs> tubaab <laughs> moom moom <laughs> am pajam en tout cas moom moo gën a pédagogue fuuf bu bu ñun ñi ñuy def senegal ñun en tant que <laughs> waaw <laughs> mooy ñun saa xam nga ne reewum reenum senjeeñ xasum looro mais yooyu noonu bon bu dee xamu ngeen ko ay écorce la yoo xam ne dañuy ñëw ci garab gi daal di ko ci taaye dindi ko ci écorce garab gi après def ko nag ci ay butéel yoo xam ne ci lañ koy def def ci ndox mais mu denc ko ci mu wexaat ñu jox la ko nag ne la naanal mais boo koy naan première non bu tegoo sa làmmiñ rek dangay naan lii xanaa acide lañ ma dóor mais day mais mais mais mais goo xam ne aigreur goo xam ne mais mais après yow nag xam nga loolu ku feebar moo tax buñ la ma see wax xasum loola rek tam ngay xaw a wér ngay xaw a wér-wér lu même bu dee wéroo parce que mbir mi moom te moom bés la koy jox dañ la koy xol moom mooy nga bañ dañ la koy xol dañ la koy sol <laughs> waaw forcer la ko forcer leen ko ko ñu forcer ko waaw mooy xam nga loolu moo tax bon ñu bari bëgg façon garab yi quoi dañ naan non c'est te xam nga boo boo feebaree sa sa appétit day changer même yi neexoon sax dootul neex <laughs> <laughs> waaw léegi euh, kii euh, nu mu tudd ñoom ñu ne xam na lool mooy lool euh, li ma doon sànq mooy bu dee tubaab bi nag moom day fexe yenn garab yu bari yoo xam ne surtout yi xale yi jël dañuy fexe def ci lu mel nii day amaale suukar. mooy day wex mais da ciy defaale loo xam ne suukar nga xam ne bu koy ñam mbir mi day day day amaale su day day safaale suukar ngir mu man koo jàllale <laughs> waaw ñoom nag ñu ne non yonent bi alei saatu lii mu bañ mooy loolu rek waaw mooy loolu rek mooy que ne affaire bi da doon bañ rek que mooy li li dal ñëpp ñu bañ day bañ ñu ñu ñu ñu defal ko ñu jox ko garab comme ni ko feeb ki feebar di bañee en général te ñooñ nekk ñoon soxnaam kese sayyidatu euh, Asma bint Umays mu nga fa woon comme ni al euh, sanaani radiyallahu anhu soloowe comme al imaam al-Haafiz waxe mu ne war a waa bi isnaadin saxiix an Asma bint Umays qaala inna awwala ma ishtakaa kaana fi bayti Maymuna fashtadda maraduhu hattaa ughmiya alayhi waaw fatashaawarna fii luddihi faladduhu waaw falammaa afaaqa qaala haadhaa fi'lu nisaa'in ji'na min hunaa wa ashaara ilaa al-habasha waaw wa kaanat asmaa'u minhunna sayyidatu uh, Abdurrazzaq rahmatullahi alayhi dane anna awwala mashtaka kaana fi bayti Maymuna dane yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu commencé feebar néeg sayyidatu Maymuna la newoon waxoon nañ la loolu mooy bi mu commencé metti la mais sinon début bi lii bu ko déggee ci luñ joyal keneen bi muy commencé comme li imaam al waxoon bañ ne non loolu du commencé bu dee ne dañ ciy dégg ne. mooy fa mu commencé metti waaw fa mu commencé tar lool waaye gis nañ ni ci xadiis yu wér yoo xam ne mu ngi saxiix yi yuy wane ne fa mu njëkkee metti mooy néeg sayyidatu Aïsha bu muy ñëw naan waara saa waaw fekk ko mu naan waara saa ay sama bopp mu ne ko man kay Aïsha man maay wax waara saa waaw ba mu ko naan bu la daloon de fekk man may may dund nga faatu dinaa la toppatoo Ah, ñaanal la jéggal après mu naan ko loolu de boo ko defee it ca gu balaa ngoon ngaa jeex bi nga am koo dugal ci sa soxna yi sama nii mooy kon gisoon nañ ne foofu mooy fii nii yaay eh, sayyidatu asma bu naan inna awwala mashtaka kaana fii bayti maymuna fashtadda maraduhu hatta ughmi alayhi tekkiwul ne fa la feebar ci mooy ba fala mbir mi tàmbalee taraay bu metti bi fashtadda mbir mi tar lool alayhi ci moom alayhi salaatu wassalaam fatashawar na ñoom jigéen ñi ñu ñu ñu waxante ne mais nañ ko defal ludd mooy li ñu leen waxoon sànk li ñu waxoon sànk après ñu daal di dëppoo ci loolu waaw waaw ñu dëppoo ci loolu léegi wuñ ñëwaatee ci suñu xadiis bii nii ne foofu ci dëkk Sayyidatu a mooy riwaay la biñ la biñ la doon sànk ne loolu sax dañ ne mooy riwaay bu ne avant la sax muy dem nekk Sayyidatu Aïsha la woon radiyallahu anil jamii mu ne kon ci xadiis bi mu ne yeneen time alay saar saam di ñu def si wal xadiisu mu ngi saxiixayn mu si ne leen bu leen ma bu leen ma ko defal ñu ne karaahatul marid lid dawa lii daal lii mu ñuy def siiñ naan buñ ko def daal lenn rek la mooy ku feebar moom daanaka da doon kii rek day mooy bañ gi muy bañ bañ a faju loolu la rek waaw loolu la rek waaw léegi euh, mu ne fa lamma afaaqa bi nga xam ne nag ci la ndax mbir mi dafa metti ba daanaka manuloo bi nga xamee nag ci la mbir mi deñ mu mel ni ndax mbir mi léeg-léeg feebar bi da koy dal mu mel ni mbir mi nekkatu fi waaw après mu kii mais mu mooy wala ma afaaqa bi le fait que mu ne dañu doon def si naan ni bu leen ko def yi siiru ilay naa mooy wane ne mooy mu ngi loon yëg li xew suuf que dafa mënul woon a wax tellement mbir mi dafa metti bi mu paree bi affaire bi paree ñoom affaire bi moom mu mu kiiwaat euh, mu ne leen alam anhakum an taludduni mu ne yéen est-ce que est-ce que terew leen waxuma leen woon bu leen ma ko defal bu leen ma defal ta euh, an taludduni ngeen defal ma lii nii qul naa ñu ne ko mais karaahatal marid lid dawa mooy ñu wax ko li ñu waxoon ah yonent ma lay saar saab loolu kat dañ koo def parce que bi ñuy def siñ dañ ne xam naa mooy rek ki nit ñi buñ feebaree ki aji feebar gi ni muy bañ a faju rek ni muy bañee médicament yi ak yooyu xam naa lool kese mu ne leen nag fa qaala laa yabqa ahadun fi l bayti illaa ludda ana andur illa al abbas fa innahu lam yashhadku waaw mu ne leen nag comme que def ngeen ko léegi nag bu kenn ci néeg bi ñi fi nekk ñépp defal leen leen la même chose li ngeen ma defal ba mu des nag sama bàytex sama bàytex moom bu ko kenn defal waaw am na ci yeneen riwaay illa am nii ba mu des nag sama bàytex ta kat <laughs> am na riwaay yu moom moom yeneen nañ ko defal <laughs> waaw <laughs> nga yonent bi salaam hmm? eh, ni nga xam ne ni mu ko fonke woon parce que ci wàllu nii mooy kii rakku pàppaam la mooy bàyyi tëxam la waaw mooy wàccuwaay bi mu ko doon teg waaw mu ne <laughs> mu ne dafa waa léegi def leen lépp képp ku nekk fii lu dul na ngeen ko def comme ni ngeen ma def ba mu des nag illaa am mi waaw ba mu des sama bàyyi téex parce que moom boolewu leen woon bokkul woon ci mbir mi waaw léegi nee na defal ñépp xatta xadiis bi ñu la dox sànq bu sayyidatu kii bi euh, al imaam Abdurrazzaq mu ne say bu sayyidatu Asmaa bi bint Umays mu ne ñépp lañ ko defal hatta sayyidatu Maymuna sax defal nañ ko fekk dafa wooroon mais defal nañ ko ko parce que bi nee nañ euh, benn bi dane mais damaa woor ñu ne ko ñu ne ko dangaa foog ni dinañ la bàyyi alors que yonent bi aleyhi salaatu salaam daal dinay wax loo xam ne daf cee dogu ñun dañ la koy defal même bu dee dangaa woor waaw dañuy imtisaal laa wax mooy lim lim ñu wax ñu def la ñuy def <laughs> sànq dañoo foogoon ne bon signe lañu doon def ñu jàpp ne oh mooy ki mooy rek li ñuy dal nit ñi waaw bu ñu feebaree di baña a di bañ li nga xam ne mooy médicament xam naa looloo tax mais comme que nee nañu noo waru ngeen ma ko war lu tax ngeen ma koy defal ku fi nekk rek ku nekk ci néeg bi na ngeen ko ko defal ba mu des nag ah Al <laughs> moom mii moom bu leen ko defal <laughs> waaw mooy loolu da ngay gis ne kon Al Abbas mu nga fa woon voilà. mu nga fa woon parce que moom mooy aqrabu naasi ilayhi moo ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib al ak njabootam ñooy ahlu bayti al-Abbaas ibn Abdul Muttalib waaye waxuma ne Seydina Ali a ngi fi woon bi ñuy def lii de non dama ne ñooy ñoom niñ mooy dañ fiy bari luñ fiy nekk waaw eh, kon ala mu ne kon moom fa innahu lam yashhadkum ndax moom fekkewu leen mooy bi ngeen koy def amaana daal mooy teewewu ko léegi loolu it mën na nekk ne dafa ñëw après mais yeneen riwaay yi mooy wane ne moom nii mu ngi fi woon waaw am na sax yu ne moom sax moo joxe woon xalaat bi ndax dafa jàppoon ne feebar bi ko dal looloo koy wiral voilà léegi nga mais ma may Sayyidatu Maymuna moom mu woor ñu koy def lool te yonent bi aleyhi sa salaam di gis ñu def lool te daf te nee na moom dafa woor ñu ne la waaw yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirasuli ida daakum lima yuhyi lima lima yuhyikum waaw yéen moo tax ba mu yéen ñi gëm yàlla d'abord wuyu leen wuyu leen buur yàlla ak ndawam bi buñ leen woowee ci li leen dundal lool waxoon naa la ne tekkiwul ne bon kon c'est bon yonent bi alei saatu léegi man bu ma woowee en tant que saxaaba ni may def saxaab yi ni may def damay xool est-ce que la may woowe day dundal sama xol loolu déet bu ko dundalee bon ma dem bu ko dundalul ma bañ a dem déedéet loolu amul mafhum amul lépp mooy woyul leen xam nga lan lay tekki dëgg-dëgg yéen ñi gëm yàlla ji woyu leen nee leen présent tey xaa xaa nekk leen xaadiruna xaadirina di wuyu ki nga xam ne mooy buur yàlla mooy bu wootee nangeen ngeen fa ni waaye yonent ma lay saar saamit bu wootee na ngeen ñëw ndax ñoom kat duñu leen woo lu dul ci lu leen di dundal loolu lay teg ci dëgg-dëgg mooy foofu la wooy da ñëw moo tax ba mu ko waxee Seydina Ubay ibn Ka'b fekk mu doon julli mu ne ko dama doon julli yonent ma lay saar saam woo ko mu ne dama doon julli mu ne ko xanaa jàngoo ci alquran suñu boroom naan yaa ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul voilà mooy yow booy julli yonent bi saa saa bu woo dangay dagg sa julli dem wuyu waaw <laughs> eh, kii eh, léegi woor gi mooy woor gu woor moom nii dañu bari woon kii lañu woon bari woon luñ doon woor di wooru naafila di kii hein mooy léegi wooru naafila ak li yonent ma lay saa saa bu nee defal leen loo xam ne façon ci biir la jëm mooy loo xam ne bu duggee day yàqu koor gi mais mooy ne lële moo ëpp doole koorug naafilaam bii muy def waaw parce que rien ndaw si rek bu wooree jëkkëram mën na bu dee wooru farata ndaw si bu mooy soxna si bu wooree jëkkëram moom mën naa tax mu dog bu dee daf koo soxla par exemple. waaw waxatuma laak nag yonent bi sallallahu alayhi kon affaire baa ngoog am na tamit beneen riwaay boo xam ne eh, dañ ne sayyidatu Maymuna mu waxee lool ñu ne ko yow da foog ne dañ la bàyyi ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wasallam waxee lool non ni mu wax la ñuy def <laughs> waaw <laughs> waaw kon mu ngi noonu mu ne fa mu ne fama baqiya desul kenn ci fi nga xam ne mooy néeg bi ah illaa ludda waladanaa maymuna wa hiya saa'ima waaw waaw mu ne leen yéen da ngeen a ne feebar bi ngeen jàpp ne moo ma dal moom la lii di faj loolu buur yàlla nekkul di ko sëmbërtal di di di ma teg feebar bu mel noonu waaw déedéet maa kaana li yaj'ala laha alayya sultaana wallahi laa yabqaa ahadun fil bayti illaa ludd waatam goog nag moo tax ñu ne yaay Maymuna comme keneen ti bale saataam dogu na waat déedéet yow mii moom fokk ñu boole la ci parce que waatuk yonent bi alayhi salaatu salaam ak dogom moo féete kaw sa <laughs> kon nga gis xoolal Allahu akbar lii nag nga ne ma mais lii xisaas la wala borom xam-xam yi dañuy wute est mooy ak ñaaru loo def kenn mu fay lu mel noonu déedéet du loolu mooy lii ta'dib la mooy daleen leen di yar kene bu ëllëgee nu man di demee bu ma leen waxee parce que yonent bi aleyhi salaatu ci axwaalam yépp a yem waaw parce que dañoo jàpp ne li mu feebar ba daanaka mbir mi tar ci moom lool ba daanaka mënuñoo wax mënuñoo wax sax mënuñu mënu la wax ak ñun mu ñuy def si dañu jàpp ne lii amaana mooy rek lii dal ñëpp ki ngi feebar ñu koy jox mbir mi metti lool ñu am luñ koy bëgg a jox bëggu ko ñoom foofu lañ ko teg waaye ngir mu yar leen ci wan leen ne nu man di demee ak xaal bu ma man di nekk bu ma leen nee déet rek déet la war a doon waaw mooy déet la war a doon xoolal ah mu ngi noonu li ta diib loolu kese la waaye du kënee def nañ nañ fayu siinoo waxoon nañ la kon al bi ibn Abdul Muttalib dina ko ci boole pourtant boolewu ko ci voilà kon après loolu kon riwaay yi li wane na na mbir mi kër Sayyidatu Maymuna la xewoon affaire bii nii léegi nag ñu continuer ñu continuer ci xadiis yi ndeysaan xam nga ñu ngi la doon wax ci affaire banque Usaama dinañ ci ñëwaat ak boobu xam nga ba léegi ñoom ñu ngi ci dëkk bi di waajal affaire bi armée beeg yooyu après nañ ñëw ci côté boobu waaw euh, bi nga xamante ne nii nag ci la mbir mi tar feebar bi tar tar sayyidatu Aisha nee na euh, radiyallahu ta'ala anha yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, dafa bi feebar bi tare soxnaam yi nekk fa walla nañ jël beneen nañ leen jël beneen xadiis après dinañ ñëw ci loolu dinañ ñëw ci loolu ah bi nga xam ne ci la cinq jours avant muy génn àddina cinq jour avant muy génn àddina moom aleyhi salaatu wassalaam dafa dafa ne dafa laaj soxnaam yi comme ni ko imaamul Buxaari solowee na ko noon imaam Ahmad al imaam ad-Daarimi indi na ko mooy xadiis bu gudd boo xam ne mooy bi ñu gisoon bu Ubaydillah bi mais dafa gën a gudd Ibn Mas'ud Ibn Ubaydillah Ibn Abdillah Ibn Utba Ibn Mas'ud tam doon wax ne bi ñu koy yóbbu mu laaj bi affaire bi taree feebar bi kër Sayyidatu Maymuna mu wax ñu yóbbu ko fi nga xam ne mooy euh, mu laaj leen ndigal mu nekk kër Sayyidatu Aisha ñu may ko ko ñu jàppoo ko. kenn ki mu ne bayna al abbas ibn abdil muttalib wa bayna rajulin aaxar fii waxoon naa nag riwaay yi ñu gisoon bee passé dane al fadl yii dane al abbas ibn abdil muttalib ak keneen nee na ma euh, Ubaydillah nee na ma wax ko Mawlaana Ibn Abbaas bi ma ko nettalee li ma Sayyidatu Aysa nettali lépp mu ne ma est-ce que xam nga la waxul kan la mu ne ma ne kan la mu ne ab kii la euh, Ali léegi ginnaaw loolu mu ne wa kaanat Aïcha muy continuer loolu gisoon nañ ko fii lañu soxla wa kaanat Aïcha mu ne sayyidatu Aïcha zawju nabi soxnaay parce que cinquième jour bii laata buy génn àddina mooy cinq jours avant kon tey ñu ngi ci jour moo ñu dese siira bi jeex allahu akbar cinq jours ma wallahi cinq jours boroom saaxibu siira dem ila rafiq al a'la sayyidatuna Aysha radiyallahu anha mu ne euh, Ubaydullah mu ne wa kaanat Aysha zawju nabi sallallahu alayhi wa sallam tuhaddithu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma daxala bayti washtadda bihi waj'un qaala mu ne Sayyidatu Aïcha de doon na wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu duggee sama néeg mooy ba ñu ko jógee kër Sayyidatu Maymuna indi ko sama néeg mu nekk fa washtadda bihi waja'u euh, feebaram bi gën a tar jekki wat mel ni lu accentué waat comme nam defoon fële qaala dafa xëy benn jour mu ne xam nga dafa takkoon bopp bi gisoon nañ ko ci riwaay bi weesu jataay bi weesu que dafa takk bopp bi dañ na naan bokk na ci façon yi ñuy fajee bopp buy metti bi mbir mi taree mu ne leen ah, hariqu alayya min sab'i qirab lam tuhlal awkiyatuhum waaw allah allah mu ne hariqu alayya min sab'i qirab lam tuhlal awkiyatuhum mu ne jël ngeen sotti ma jël ndox yoo xam ne ay baag ay baagu ndox yoo xam ne juróom ñaar set ci baagu ndox yoo xam ne fañ leen yeew bañ leen rootee mooy kimij ga kimiju baag bi fañ takk mooy ca ouverture ba fa fa fa fa génne ñu buntu euh, ndox ma mooy boo koy sotti fa muy jaar foofu ñu takk noonu kenn juróom-ñaar yoo xam ne takk nañ leen te kenn tekkiwu leen ci ndox yooyu am na ci beneen riwaay boo xam newul ci saxiix yi ci na ngeen jële ko hein ci juróom ñaari teen yu bokkul jële leen ko ci juróom ñaari teen yu bokkul waaw juróom-ñaari teen yu bokkul Allahu akbar comme ni ko al imaam al Bayhaqi soloowe mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mursal waaye am na leneen luy boo xam ne dane an Ayyub ibn Bashir anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi maradihi afiidu alayya min sab'i qirabin min sab'i abaarin shattaa hattaa axruja fa ahada ila nnaas waaw voilà mu ne yeneen mi aleyhi salaatu wa salaam ci feebaram bi dane afiidu alayya min sab'i qirab jël leen juróom ñaari njaq juróom ñaari e, e, e, li nga xamante ne nii mooy ay ay ay ay baat yu wuute yoo xam ne bokkuñu min sab'i abaarin shatta ci ñoo nga jëlee ngeen jëlee leen ci juróom ñaari teen yu bokkul hatta axruja ba ni may génne fa bu ko defee ma wax ak nit ñi am lu ma leen dénk lool mursal waaye suñu xadis biñ nekk da koy appuyer kon buñ ñëwee ci xadisu al imaamu al buxaari bi wa rawaahu kama al imaamu daarimi rahmatullah ala jamii mu ne kon hariqu alayya min sab'i qirabin lam tuhlal awkiyatuhun la'alli ahadu ila an-nas sotti leen ma juróom-ñaari baag yoo xam ne kenn fecciwul seen kubéer kenn tekkiwul fañ leen fas amaana ma daldi wax ak nit ñi am lu ma leen dénk fa ajlasnaahu fi mexdab sayyidatu Aisha di continuer mu ne fa ajlasnaahu fi mexdabin li Xafsata zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw nee na ñu teg ko ci benn ñu jàpp ko yëgati ko ba toogloo ko ci benn paan boo xam ne mexdab benn récipient la paan boo xam ne ci lañuy fóote boo xam ne nag sayyidatu Hafsa moo ko moom bint Umar zawji nabi di soxnaa yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne summa tafiqnaa nasubbu alayhi min tilka alqirabi hatta tafiqa yushiiru ilaynaa biyadihi an qad fa'altu mu daldi nee na ñu daal di jël ci baaj di ko sotti juróom-ñaari baaj yi comme niñ ko waxe comme niñ ñu ko diggale ñu koy sotti di ko sotti di ko sotti ba juróom-ñaari ba juróom-ñaari mat hatta tafiqa yushiru ilayna bi yadihi an qad fa'altu ba ni nga xam ne ci lay yëkkatee di def ñu signe ak loxoom nañu waaw kay mooy def ngeen li ma leen wax waaw remercier leen voilà remercier leen ci loolu ñu def après mu ne summa xaraja ila nnaas fa salla lahum wa mu dem génn dem ci nit ñi mooy ci jàkka ji jiite leen après mu defal leen xutba xutba boobu dinañ ci ñëw waaye balaa waa juróom-ñaari baag yi mu wax ñu sotti ko moom nu mu demee noonu dañ naan mbir mi affaire faj la hein affaire faj la voilà comme ni nga xamante ne nii comme ni nga xamante ne nii noonu la digalee moom aleyhi salaatu wassalaam ci comme liwu xaj bu xaj xabee ci benn ndab mu ne nañ ko raxas juróom-ñaari yoon bu mujj ba ñu def ci suuf waaw ak c'est pareil li wax ci ngëneelu tàndarmay Medina mu ne ku xëy lekk sab'a tamaratin min ajwa lam yadurruhu dhalika al-yawm summun wala sahar waaw wala sihr wala mu ne képp koo xam ne dafa xëy lekk juróom-ñaari tàndarma ci tàndaral may medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam lam yadurruhu dhalika al-yawm summun wala sihr bés boobu mu lekk juróom-ñaari tàndarma yi ah non ku ko posone jour boobu poson bi du ko jàpp du ko lor wala seher ku ko xonjom ku ko faj ku ko liggéey du ko am mooy bokk na li gën gaaw toj liggéeyu li nga xam ne mooy ab ab ab buxaabakat ab maamankat tamanu tus un charlatan mooy nga xëy lekk ñetti juróom ñaari tàndarmay Medina moo tax am na ñoo xam ne ñoom fa lañ ko kal moom bañ xamee xadiis bi ba léegi dinañ fexe tàndarmay Medina moom fu muy jaay ci dëkk bi nañ ci am lu doy te buy waaj a jeex ñu utaat ci ration saa bu ñu xëyee jël ci ñett juróom-ñett junoo juróom-ñaar ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ku ko lekk ku ci lekk juróom-ñaar bés boobu nga ko lekk ku la posone du la dal dara tous du la dal nañ jël poison yi dina a bon ci àddina bi ñu dajale ko buñ la ko dóoree it ci ki kaas bu ndaw ak ab ataayaak ceeb buñ la defal ak wala ñu roofe ko jën wi te yow roof rek nga bëgg gaa yi def ko ma ne dara boo ko lekkee fenn du mujj fenn waaw <laughs> laa yadurruhu lam yadurruhu dhalika al-yawm summun wala sihr waaw gis nga talu lu mel noonu la wax ci sa imaam muslim bi mu naan ku dara metti nga jël sa loxo nga naan a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaadiru juróom ñaari yoon juróom ñaari yoon loolu du koy wéral waaw kon mu ngi noonu mooy façon ab kiiwu faju la juróom ñaar yooyu daaru paj la ci juróom-ñaari teen yoo xam ne dañoo wute ñu sotti ko mu daldi yëg ak cawar mu def leen siiñ ne leen an qad fa'altum thumma xaraja ila naas fa salla lahum wa xatabahum mu jiite leen daldi leen xutba ah, léegi xutba boobu bokk na ca la mu wax moom alayhi salaatu wassalaam comme ni ko al imaamu ahmad ibn muhammad raxmatullahi alayhi daldi soloowe bi sanadin saxiix bi sanadin saxiix wa qad rawaahu kadaalika ash-shaykhaan lu xaw a niroog loolu waaye nañ jël riwaaye imaamu Ahmad bi mu ne moom al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhi après ñu doon lu jël riwaaya imaam euh, al buxaari wala rek imaamu muslim moom gëj nañ koo gis wala buñ ci jël baax na al imaamu ahmad rahmatullahi alayhi mu ne mu ne xaddatana abu aamir mu ne xaddatana abu aamir mu ne abu aamir moo ñu ne talid abdulmalik ibn amr alqaysiyu abu aamir alaqadi albasariyu almakkiyu rahmatullah alayhi qaala mu ne xaddatanaa fulayx mu nekk ñu nettali mooy fulayx di fulayx ibn suleymaan ibn abil mughira raafi' abu yaxya rahmatullahi alayhi an saalim abi nadr mu jële ci saalim ibn abi umayya alqurashiyu attaymiyu mawlaahum almadaniyu rahmatullahi alayhi an Busr ibn Sa'id mu jële ci Busr ibn Sa'id al-Madaniyu al-Aabidu rahmatullahi alayhi an Abi Sa'id mu jële ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri di Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Ansaariyu al-Khudriyu al-Ansaariyu radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne mooy xutba bu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu def bi mu génnee jullil na leen moo leen jiite dina ñëw ci yeneen yi nga xam ne moom jiitewu leen nan lay dem bu mbir fekk yenn bu jamono yi nga xam ne feebar bi day tar lool ba mu a génn lay def nan lay def ak ñi nga xam ne moom bi mu nekk bu xëccee rido bi rek day gis jàkka day gis nit ñi ci biir ah mooy nekk sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha mu ne sayyidna Abu Sa'id al-Khudri xataba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-nas fa qaala mu ne yonent bi de sallallahu alayhi dafa xutba nit ñi mu ne kon kañ la xew xutba bi juróomi fan laata muy génn àddina salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ni ko ñoom al ni ko al imaam eh, eh, ibn ibn ibn kathir waxe te ñëw na it ci riwaaya yi mu ne waqad xataba ci albidaaya wa nihaaya waqad xataba alayhi salaatu wassalaam fi yawm alxamiis qabla an yuqbada alayhi salaatu wassalaam bi xamsati ayyaam xutbatan aziima bayyana fiihaa fadla siddiiq min bayni saa'iri saxaaba te avant xutba bi avant xutba bii dinañ ci ñëw dafa am lu xewoon am na lu fa xewoon loo xam ne Mawlaana Ibnu Abbaas daal dina koy nettali ci bésu jeudi bii mooy cinq jours avant muy génn àddina parce que jeudi mooy lool moom kañ la génn àddina ban jour xam nga ko vraiment dir na ma koy wax ma ne yow loolu ñu wax ko ci début siira ba waaw non loolu xam nga ne nag fàtte naa ko ça fait cinq ans quand même <laughs> mille quatre cent trente-cinq la noonu mille quatre cent ah non yow loolu man fàtte naa ko ma la bisu lundi la te tamit waxoon nañ ko bi hijra bi ba muy dugg Medina gisoon nañ li ci Seydil ma Malik radiyallahu anhu waxoon bés ba mu juddoo mooy bés ba mu duggee Medina mooy bés ba mu génnee àddina tamit kon jeudi jeudi un vendredi deux samedi trois dimanche quatre lundi cinq <laughs> mu ne xutba na xutba bu rëy boo xam ne leeral na fa euh, euh, ngëneelu as-Siddiq ci biir ci biir saxaaba yi euh, mooy avant avant xutba bi dafa am lu xewoon loo xam ne Mawlaana Ibn Abbaas na ko wax mais bu ñu dogg xutba bi nekk après dinañ ko wax dinañ ko wax mu ne kon bu ñëwaatee ci saxiix no musnadu al imaamu Ahmad musnadu Abi Saïd al-Xudri radiyallahu anhu mu ne xataba rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daf ñu xutbal xutba na annaasa nit ñi fa qaala mu ne inna allaha azza wa jalla xayyara abdan bayna dunya wa bayna ma inda waaw waaw mu ne buur yàlla de mag na tedd na xayyara abdan bayna dunya wa ma wa bayna ma inda mu ngi tàgge boppam saxaaba yi <laughs> waaw buur yàlla de am na benn jaam mais waxul ne buum la waxul boppam la ñu néew la ko wax doo kan abu muwayhiba doo abu muwayhiba radiyallahu anhu dinañ gis eh, ñoo xam ne wala koo xam ne wax na ko keneen allahu akbar xoolal sànq nga ne ma li waxoon sayyidatu Aisha wa wa hada awaanu inqita'i abhari loolu it xanaa mën na cee dugg ma ne la waaw mu ngi dog waaw loolu de mën nga ko cee jànge waaye nag loolu sax taxul sayyidatu Aisha loolu taxul sax mu xam ne moom day faatu ci lii parce que moo tax ba mu faatoo mu ne man ci laa fàttale ko wax jam ñu doon wax wa huwa saxiix comme niñ ko gisoon ci saxiixay ne xadiis boobu lam ñu doon wax moom te dara dalu ko woon ne amul benn yonent buy génn àddina loolu da koy tànn buur yàlla da koy tànnloo wan ko bërëbam àjjana tànnloo ko ndax dafiy des wala day dem nee na bi ma ko déggee mu naan ar-rafiq al-a'la génn àddina ci laa fàttale ci laa xamee ne kon mooy lam ñu doon wax kon dañ ko doon tànn loo noonu moom mu tànn ar-rafiq al-a'la ma xam ne kon laa yu jaa wiru naa waaw moom tànn ñu nekk ñun kon mu ne inna allah azza wa jalla xayyara abdan bayna dunya wa bayna ma inda mu ne buur yàlla màgg na tedd na dafa tànnloo benn jàmm diggante àddina mooy soit mu nekk ci àddina bi wa bayna ma inda walla boo la moom mu ñëw fa la nekk mu tànn la ne fa yàlla tabaaraka wa taala mooy taxyiir gi mu doon wax noonu te Sayyidatu Aisha doon wax léegi tam waxoon ko Abu Muwayhiba ne ko xanaa xamoo ne yaa Aba Muwayhiba kene man xuyyirtu bayna ah mafatixi xazaini dunya wal xulda fiha wa bayna liqaai rabbi mu ne ko jënd naa la xanaa xamoo ne Abu Muwayhiba dañ maa tànnloo ànt yor trésoru àddina bi caabi trésoru àddina bi ak sax fi loolu benn ak bu ma summal janna bu ma paree dem aljanna walla ma dem liqa bi léegi wal janna dem daje sama borom ak aljana ah fii mu ne inna abdan kooku buur yàlla dafa tànnaloo benn jaam diggante àddina ak alaaxira ak la ne fa moom bokk diggante àddina wa bayna ma inda ak la ne fa moom ndax kat wama inda allahi <laughs> gën a màgg la ne ca àllaaxira ak leneen qaala nee na faxtaara dalika al abdu ma inda allah yonent bi wax mu ne faxtaara hada al abdu jaam boobu di tànn ma inda allah dafa tànn la nekk fa yàlla lii la yonent ma lay saar saam wax mu ngi ci kaw minbar bi da toog takk bopp bi mu ngi dafa takk bopp bi toog ginnaaw bi mu leen jiitee toog ci kaw bar bi di wax ak ñoom di leen xutba bi mu waxee lii mu ne qaala fa baka abu bakrin radiyallahu anhu seydna abu sa'id al radiyallahu anhu nee na seydna abu bakar di jooy fa ajibnaa li bukaa'ihi an xayyara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an xabbara bokk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an abdin xuyyir ah nee na ñun saxaaba yi ñun ku dul Abu Bakar ñun ñépp jé ñoo jaaxle ci quand même ci ci euh, jooyam yi muy jooy ah ñun ñépp jaaxle ci jooyam yi Seydina ba Bakar ni jooy mais pourquoi il pleure mais kii lu muy jooy fa naa ñu jaaxle li bukaa'ihi ñu jaaxle ci jooyam gi muy jooy mais an xay xabara rasulullah yonent ma ne saa saam lan la def moom dafa dafa nettali benn jaam boo xam ne de buur yàlla daf koo tànnaloo te àddina ak la ne fa moom mu tànn la ne fa moom ki Aboubacar di jooy mais Aboubacar lu muy jooy ñépp jaaxle di ko xool tamit bëtu jaaxle mais Aboubacar quand même quest arrive hein lan moo ko dikkal ba muy jooy nii ah ah ñeneen ñëw ci yeneen riwaay yi lan la Seydina Abu Bakar di wax parce que nañ topp riwaaya riwaaya euh, euh, nañ ñëw lan la wax waxu jooyul rek noppi ci am na lu wax mais nañ àgg le bii bu ko defee duñ nekk di dagante ñu ngi ci musnadu al imaamu Ahmad eh, mu ne Seydina Abu Sa'id al-Khudri mu ne bi biñ jaxlee ci jooyu Seydina Abu Bakar bi waaye ñoom réaliser wuñ que ne Seyna Abu Bakar kat eh, vraiment ñun ñëpp dañoo waroon a jooy ni moom ñoom kañ lañ réaliser affaire bi mooy ba yonent ma la saa saab génne àddina mu <laughs> moom bi yonent ma la saa saab génne àddina lañ xam ne ah kon yonent bi aleyhi salaatu salaam moom mooy abdu boobu mu wax jaam boobu mu ne benn jaam def ko nakira te waxul kan la ah kon ndekete yonent bi aleyhi salaatu salaam boppam la doon wax ah. kon wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi aleyhi salaatu salaam moom mooy ki ñu tànn loo woon ndekete wa kaana abu bakrin a'lamana bi allah ne moom Seydina Abu Saïd al-Xudri radiyallahu anhu waaye nag Seydina Abu xam lool foofu ko woon ñun moom ba ba mu lañ nekk di déduire di a naan nekk loolu la woon lii waaye moom xamoon na ko laata bi yonent Yàlla am ci minbar bi di wax. moom sayyidina siddiq a'lamu nnaasi bi muraadi rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam xamoon na ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam boppam lay wax ah, ah moo tax nañ gis yeneen riwaaye yi lan la wax oh, xool bi fees del sayyidina siddiq ndax xam na ne ah wallahi mu ngi nii di ñàkk ah mu ngi ñàkk àndandoom bu mag bi muy yonent bi salawatullahi wa salaamuhu waaw allah id huma fi lgaar id qaala li saaxibi tey la koy ñàkk de kii de kii mu xam loolu kenn xamu ko laa umara wala usmaana wala ali wala talha wala wala ahad kenn xamul woon lu dul abu bakr moo tax seydna abu said ne wa kaana abu bakrin a'lamana bihi moo ñu ko mënoon a xam fopp ñun dañoo bàyyi ba mu xew ba mbir ya weesu ñuy door a xam mbir mi moom ndeke looloo taxoon ci lañ réaliser ne ah kon lii ko taxoon kay muy jooy ba pare di wax lam sa wax hmm? yonent bi aleyhi salaatu wax li mu wax nañ wax li mu wax waaw Ah. mu ne lii la Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu lii la ci teg lii la ci teg te bon waxuñ leen ñi ci des quoi <coughs> xoola xoola riwaa imaam at-Tirmidhi bi non bo <laughs> non xoola dinañ ñëw ci lan la ci teg lan la Seydina Abu Bakar wax ak Seydina Abu Saïd tamit lan la wax après mais mais mais xoolal xoolal non xoolal rek xoolal rek <laughs> waaye imaam at-Tirmidhi bi mu ne xadiisun saxiix te bu wér la <laughs> xasanun saxiix bokk <laughs> mu mu ne Seydina Abu Saïd <clears throat> dane jalasa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam jalasa ala al-minbar mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa toog ci minbar bi hmm? qaala mu ne inna abdan xayyarahu llahu bayna an yu'tiyahu min zahrati dunya maa shaa wa bayna maa indahu faxtaara maa indahu waaw te fii dinañ waxaale fii sax li mu wax ndax riwaaya bi indi na ko al imaamu abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidhi mu ne seydina abu sa'id al-khudri nee na yonent mi alayhi salaatu salaam dafa toog ci kaw minbar bi mu ne am na benn jaam boo xam ne de xayyarahu allah buur yàlla daf koo tànnloo bayna an yu'tiyahu min zahrati dunya mooy suñu boroom daf ko tànnloo ñaari mbir mooy su waa mu tànn mu jox ko ci rafetaayu àddina am amu àddina alalu àddina taar taaru àddina ak rafetaayam maasha mooy àddina li fi baax lépp lu ko ci neex buur yàlla jox ko te nag dara du ko ci fekk mooy lépp bu ko jëlee buur yàlla day gërëm loolu ci moom wa baynama inda loolu ak leneen li mooy mu tànn woowu walla rek la nekk fa yàlla waaw faxtaara ma inda mu tànn la ne fa yàlla lii la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax sayyidina abu sa'id nee na fa qaala abu bakr fadaynaaka yaa rasuulallahi bi aabaa'inaa wa ummahaatinaa ne ko yonent bi aleyhi salaatu mooy yonent bi aleyhi salaatu dafa toog ci kaw minbar wax loo sayyidina abu bakar ne jënd nañ la yonent bi aleyhi salaatu yow ndaw yàlla li génne nañ la suñu baay suñu yaay yi moo ñu ñàkk leen yow nga def fi sax moo ñu gënal lool moo ñu gënal suñu baay ak suñu yaay yi ne yow nga ne fi ñu ñàkk leen ngir yow nga ne fi moo ñu gën jënde nañ la bu doon lool la ñu ñoom ñu éliminer leen léegi waxinu arab la buy wan ne ñoom pare naa lépp lay ñàkk ngir am la yow allah ñii ñoo xamoon yonent bi aleyhi salaatu salaam du waajur du oncle du tonton du papa du mama dara lu tax digalu yonent bi aleyhi salaatu taxaw nga bàyyi ko fi parce que sa baay nee na wala sa sëriñ wax na lu wute yow mooy xamoo lenn yow mu ne fadaynaaka ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi abaa'ina ummahaatina yow yonent bi aleyhi salaatu jënd nañ la suñu baay suñu yaay Seyna euh, Abu Saïd nee na fa ajibna waaye ñun saxaaba yi ñun ñépp ñu jaaxle waaye Abu Bakar lu muy def nii nee fa qaala naas Seyna Abu Saïd nee na am na sax nit ci waaye beneen bu imaam euh, kii bi euh, Ahmad bi <laughs> dane abu seyna abu bakar beneen riwaaye boo xam ne bokk ak boobu dane bal nahnu naf diika bi anfusina wa abnaina wa amwalina dana yonent bi aleyhi salaatu salaam moom waxeelu Seydina Abu Bakar dafa jooy waaw fa fahimaha Abu Bakrin min bayni naas fa bakka mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam jëndal suñu bakkar yi même bu dee ñu faatoog suñu bàyyeeg suñuy alal yeek lépp ngir yow nga dund moo ñu gënal lool nga ne fi même ñun bu dee duñ fekkee yow nga ne fee ñu gënal même bu dee boo fii ne ñun duñ fi ne waaw gaa yi nee na am na sax ci mu ñëwaatee ci waa imaam at-Tirmidhi mu ne am na sax ñu ba am ñu wax ci biir mbooloo mi ne mais unzuru ila hadha shaykh mais xool leen paa bi parce que <laughs> mooy dafa war aliru mag te tamit mooy mag la ko mag <laughs> te moom mais ne <laughs> nga nee am ci biir saxaaba yi ñu naan mais seet xool leen paa bi. Hmm? yuxbiru rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min abdin xayyarahu llahu bayna an yutiyahu min zahrati dunya ma sha wa bayna ma inda allah wa yaqul fadaynaaka bi abaina ummahatina mais xool leen paa bi yonent bi alayhi salaatu mu ngi nettali jaam boo xam ne buur yàlla moo ko tànnaloo diggante mu jox ko ci taar taaru taaru taaru àddina li ca neex la ca baax lu ko ci soob rek ci fleur yi ci tóor tóoru àddina yi ak diggante mu ñëw fa moom ak la ne fa moom bokk moom mu ñëw naan faday naaka bi aba inaaw maatin ak jënd nañ la suñu bàyyi suñu yaay sayna Abu Sa'id ne fa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam huwa al mukhayyar ndekete yoo sayna Siddiq moo xamoon li xew ndekete yoo yonent bi alayhi salaatu salaam mii lañu tànn loo woon wa kaana Abu Bakrin huwa a'lamana bi sayna Abu Bakar nag moo ñu ko gënoon a xam fopp moo ñu gënoon a xam kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ku la raw nag foofu la la rawee gis nga ku la gën a xam yonent bi alayhi salaatu wassalaam nangu laa wommat nangu wommatu sunna moo la raw ak lu mu sant ak yow noo man di sant ak lu la nit ñi toppee ak nuñ la man di jàppe ak nuñ la man di jayee bu dee ne am na ku la gën xam yonent bi alayhi salaatu wassalaam baatinan wa zaahiran tamit topp teg tànkam fi mu ko tegoon yow defoo noonu xanaa ko mel ni moom de mais boo melul noonu moom kookoo la raw te moo ko gën a xam te moo la ko xam-xam oh euh, jarul sax wax ju bari moom waaw ça se voit moo tax gap bi dafa gàpp gapu na Abu Bakar keni dafa raw saxaaba yi xam ne gaa yi kenn mënu koo xam dafa feeñ moo tax Seydina Abu Sa'id ne fa kaana waa yow Abu Bakar des yé eh, tet tet tet tet huwa alamana bi moo ñu gën a xam yonent bi sallallahu alayhi léegi bi mu waxee lii nii moom Seydina Siddiq ah ana lan la ko yonent lan la yonent balay saar saam continuer lan la wax ah loolu nag la ñuy gis insha allahu taala ci jataay bii di ñëw àggale ba léegi kon ñu ngi ci cinquième jour bi yawmul xamis ah bésub jeudi